a'uuzu billahi min ashaytaani irrajimi bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiina sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ñëwaat ci jataayu siira yi ci suñu jotaay bii ñu génn ñu ngi woon ba léegi ci gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam min makkata ilal madinati al munawwara yi suñu jotaay bii ñu génn eh, ñu ngi woon ci bi kuffaaru qurayshin yi aleyhim la'aa'inullahi al mutataaliya bi ñu dajaloo woon fële ca daaru nadwa muy seen assemblée bu mag boobu ñu defoon ngir xalaat ci mbiru yonent bi aleyhi salaatu wassalaam naka lañu koy fexelee ba mujj gi ñu daldi d'accord ci xalaatu abu jahlinil mal'un aleyhi min allahi maa yastaxiqu këne dañu koy dañuy jël kii bu nekk ci kii bu nekk tribu bu nekk clan bu nekk ñu jël ay jeunes yoo xam ne yu dëgër te am doole jox leen ay jaasi ñu corandoo ko benn yoon ñu dëppoo woon ci loolu ci xalaatu bi leen leen joxoon moom a cheikhu najdi boobu di iblis alayhi la'inullah daldi ciy d'accord gisoon nañ ne ñoom jógoon nañu ngir taxawal li nga xam ne plan bi ñu jëloon waaye yonent bi aleyhi salaatu wassalaam suñu boroom daldi na ko woon yëgal li nga xam ne moom lañu waajal ba looloo tax moom aleyhi salaatu wassalaam daldi woon ñëw ci seyna abu bakrin radiyallahu anhu daldi ko wax ginnaaw gi ci guddi gi mu nekk këram wax seydna ali ibn abi taalib mu fanaan ci radiyallahu anhu fanaan néeg bi te dara du ko dal ñun nag ñu ngi yemoon foofu ci riwaaya imaam ibn isxaaq bi raximahullah muy wax ci xew-xew boobu bi nga xamante ne ci lañu taxaw ci bunt bi gisoon nañu début xadiis bi ba ba ñu fa taxawee diskuur ba fa abu jahlin daldi def ginnaaw gi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi génn tibb benn tibb suuf di ko sotti ci seen bopp yi doon jàngay aay ci suuratu yaasiin foofu la yemoon kon imaam muhammadu ibn isxaaq raximahullah moom càllaleem d'abord ñu dooru continuer fi ñu yemoon dane woon fa xaddatani yazid bn ziyaadin an muhammad bn kaabin al quradi mu ne nettali na ma yazid ibn ziyaad waxoon nañ la li nga xam ne moom la imaam al buxaari raximahullah waxoon ci moom ne woon laa yutaabau ala xadiisi ne moom Yazid boobu kenn du ko topp ci ay xadiisam waaye imaam an-Nasaa'i raximahullah moom daal dinay wéral Yazid bii comme ni nga xam ne noonu la ko imaam az-Zahabi raximahullah waxe woon ci al li mu ko waxe ci al-Miizaan ah ginnaaw gi Yazid boobu moom moo ko jële woon ci Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi di taabi'i boobu rahimahullah bu dee moo tax da gis ne kon sëriñu imaam ibn Ishaq ndax imaam ibn Ishaq nee na fa haddathani leeral na foofu waxoon naa la ne moom thiqatun mudallis la wala muy saduq mooy ne ku dëggu la waaye nag kuy def tadliis la bu nee ne dégg naa ci diw day mujj mbir mi nekk loo xam ne day wér bu dee ñi ci des wér nañu kon bu dee ne moo tax am yenn boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ne xadiis bi dafa xasanun xadiisun mursalun xasan la mooy xadiis la boo xam ne mursal la mooy saxaaba bi lañ suti bu xasan euh, muy bii mi ndax imaam an-Nasaa'i même bu dee imaam al euh, Buxaari al wax na lële moom da ko wéral te tamit xadiis bi am na shaahid am na yeneen xadiis boo xam ne da koy dëgëral tamit léegi kon xadiis bi kon gisoon nañ début bi mooy ne kon kuffaaru Quraysin yi tànn nañu ñi nga xamante ne nii ñooy jeunes yooyu ñu waxoon biñ ñëwee Abu Jahlin daldi def discours ci ñoom ah, bi mu waxee lool nag imaam ibn Isxaaq ci riwaaye ba léegi seydna Muhammad ibn Ka'b al-Quradi mu ne wa xaraja alayhim rasulullah sallallahu alayhi wa fa axada xafnatan min turaabin fi yadihi summa qaala naam ana aqulu dhalika anta ahaduhum mu ne bi ima de abu jahlin aleyhi laanatullah waxeeg ñoom discours ba mooy dane woon inna muhammadan yaz'umu annakum in taaba'tumuhu ala amrihi kuntum mulukal arabi wal ajam mu ne gaa yi yéen taxaw di jeunes yi ñu tànn ngeen war a suñu plan bi war ñoo faatal muhammad aleyhi salaatu salaam mu jeex nag mu leen di ñaax di leen soññ naan leen muhammad kat nee naay aleyhi salaatu wasalaam ke yéen bu ngeen ko toppee ci lii mu leen di woo di lislaamam ji yéenay nekk buuri araab yeeg ajam yi ginnaaw gi yàlla yónni leen dekkil leen bi ngeen deewee fa ju'ilat lakum jinaanun ka jinaanil ordoni ñu defal leen ay ajjana jardin yu rafet yu mel ni yu Jordanie wa in lam tafaalu kaana laku lahu fiikum zabxun summa bu'istum min ba'di mawtikum summa ju'ilat lakum naarun taxruquuna fii mu ne nag bu ngeen ko deful nee nay ba léegi moom Muhammad aleyhi salaatu wassalaam bu ngeen ko deful ak dee ak reen di dina jóge ci loxoom dal leen yéen ginnaaw gi bu ngeen deewee ñu dekkil leen def fal leen ay safara yoo xam ne fa ngeen safara soo xam ne ci ngeen di tàkk foofu noonu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon wa xaraja aleyhim mu génn ci guddi gi noonu gis leen ñu ngi taxaw dégg na discours bi abu jahlin aleyhi min allahi maa yastaxiquhu def mu jël ci tibb ci suuf si ne ko naa ne man maa wax loolu ah kay waxoon nañ la ne Abu Jahlin yasu moom mooy nee naay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag bu ne comme si dane kon na am azumu daalika mooy maa wax loolu confirmation boo xam ne sikk nekku ci ba pare mu ne wa anta anta ahaduhu ahaduhum yow abu jahlin kenn nga ci ñooñ nga xam ne ñoo leen di rey ba pare ju tàbbal leen biir safar mu ne wa axada allahu taala ala absaarihim anhu falaa yarawnahu fa jacala yansuru dalika turaaba ala ru'uusihim wa huwa yatlu calayhim al min yaasiin yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di ñëw yàlla daal di def gisu ñu ngi taxaw mais gisuñu ko mu ñëw ba fim leen fekk ñu ngi taxaw yor seeni jaasi ànd ak seen chef di Abu Jahlinil mal'un tibb suuf boobu mu yoroon ku nekk mu def ci sa bopp sotti ci sa bopp suuf boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim am ñu ni te loolu day wane seenu torox tànge ndax arab même bu ñuy wax nit ku torox dañ naan koo xamante ne nii dafa dafa raxima an fahu fi turaab mooy koo xam ne dafa jël ba kanam daal di koy xooj daal di koy naq ci suuf si voilà mu defal leen ku nekk ci sa bopp mu defal leen ci suuf bi mu ciy def suuf nag ku nekk ñoom ñu ngi taxaw mel ni statue yëngootuñu yëngootuñu mu leen di sotti suuf ci bopp bi di jàng aaya yi ci suuratu yaasiin muy yenn aaya mooy fi mu ngi jàng yaasiin ba'da a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim yaasiin wal qur'aanil xakiim innaka la minal mursaliina calaa siraatin mustaqiim tanziilal aziizir raxiim litundira qawman maa undira aabaa'uhum fahum gaafiluun laqad xaqa alqawlu ala aktarihim fahum laa yuuminuun inna jacalnaa fi acnaaqihim aghlaalan fahiya ila aladqaani fahum muqmaxuun wa jacalnaa min bayni aydiihim saddan wa min xalfihim saddan fa aghshaynaahum fahum laa yubsiruun ba foofu kon moom la alayhi salaatu wassalaam jàng moo tax seydina Muhammad ibn Ka'b al-Quradi alayhi min allahi rraxamaat mu ne kon wa huwa yatlu haa'ulaa'i al-aayaati min yaasiin wa huwa ta moom alayhi salaatu wassalaam yatluu mu ngay jàng ba muy sot ci suuf ci seen bopp yee haaulaa'il aayaat aaya yii ñuy bëgg a tudd min yaasiin ci saaru yaasiin mu wax ne mu jàng yaasiin wal qur'aanil xakiimi innaka la minal mursaliina alaa siraatin mustaqiim تنزيل العزيز الرحيم إلى قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون mooy kon fi boroom bi aaya yooyu suñu boroom dane yaasiin suñu boroom subhaanahu wa ta'ala moo xam li mu ci jublu wax yu bari nag am na ci boo demee ci mufassiruuna yi raxmatullaahi alayhim am na ñu ne yaasiin yaa rajul lay tekk mooy yow ki nga xam ne ak góor mooy nikki ki wala al insaan am ñu ne tur ci turu alayhi salaatu wassalaam am ñu ne ci turu boroom bi subhaanahu wa ta'ala ak yeneen wax allahu a'lam mu ne wal qur'aanil maa ngi waat man borom bi subhaanahu wa taala ci alxuraan jii nga xamante ne nii ju bari ay xarañ la yu bari ay xikma la moom alxuraan ji dëgg-dëgg innaka dëgg-dëgg yow alayhi salaatu wassalaam la minal mursaliin mu ne innaka dëgg-dëgg yow daldi koy gina feddaleek laam boobu di la minal mursaliin wat naa ne bokk nga ci ñi ma xam ne moom laa yónni muy ndawam yi aleyhimu salaatu wa wassalaam innaka dëgg dëgg yow aleyhi salaatu wa salaam la minal mursaliina bokk nga ci ñi boroom bi yónni ala siraatin mustaqiim yaa ngi yow aleyhi salaatu wa salaam ci kaw yoon woo xam ne wu cowwooral la yoon wu njub xoj muy lislaam gi moom nag alxuraan mu ne tanziil al aziz alxuraan jii de dafa nekk loo xam ne lu yàlla wàccele al ki nga xam ne ki ko wàcce mooy al aziz lu yàlla ki nga xam ne ki ko wàcce mooy al aziz mooy ki nga xam ne moo noot nguuram di borom bi subhaanahu wa ta'ala ar rahimu di yërëmaa koon bi li tundira mel ni dañ ne ko lu tax nga wàcce ko mu ne li tundira qawman ma undira aabaa'uhum da ko wàcce ngir nga daldi xupp ay nit ñoo xamante ne nii ñoom xuppuñu woon waaruñu woon seeni baay yu fi jiitu woon fa ñoom moo tax gaafiluuna ñu nekk waji ay waj ay yëgadi am na nag ci boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim ñu ne maa bii nii tekkiwul ne day dàq comme si bu boobaa day tekki li tunzira comme ngir nga xupp a xawman ay nit ñoo xam ne keem ni nga xamante ne nii noon lañu xuppe woon seen bàyyi fahum xaafiluuna ñoom ñii nag dañoo nekk ci yëgadi waaye ci zaahir bi nii dana li tunzira ngir nga xuppu xawman ay nit maa yoo xamante ne nii masuñu masuñoo unzira masuñoo waar aabaa'uhum seen bàyyi fa hum ñoom xaafiluuna ñuy ñoo xam nañu ñu yëga di lañ téppér lu koy dem laqad dëgg-dëgg xaqal qawlu wax ji nga xamante ne moom la boroom bi subhaanahu wa ta'ala bin waxoon ne ñoom de safara lañ jëm mu ne lool de wax jooju ñu bari ci ñi nga xamante ne ni ñoom yàlla la mu dogaloon waxoon ko loolu dëggu na ci ñu bari ci ñoom waa Quraysh ñi fa hum laa yuuminuun ñoom nekkuñ ñoo xam ne lu ñuy gëm lañ de ëpp ci ñoom suñu boroom subhaanahu wa taala dogaloon na ne ñoom duñ ko gëm moo taxit alayhi salaatu wassalaam woote na fa def fa treize ans yoo xam ne ñi ko fa nangul dañ leen di wàññi ci ay baaraam daanaka bariwul ci kilifaay Quraysh ni amsaal Utbat ibn Rabi'a wa Shaybat ibn Rabi'a wal Walid ibn al-Mughira wal Aas ibn Waa'il as-Sahmi ak al-mal'un Abu Jahl alayhim la'aa'inullahi al-mutataaliya daanaka kenn ci ñooñu gëmul te ñooñu noo nekkoon boroom mbooloo yi nga xam ne kenn gëñu ci <laughs> moo tax boroom bi ne laqad dëgg-dëgg xaqa daal dëggu alqawlu wax ja nga xam ne moom la boroom bi subhaanahu wa taala lool def sax na ci ñoom ñi nga xam ne mooy mbugal ga mu waxoon ala aktharihim ñi ëpp ci ñoom waa Quraysh fahum de ñoom laa yu'minuuna gëmuñu dara boroom bi ne inna ñun de ja'alnaa ñoo def fii a'naaqihim aghlaala ñoo def ci seen baat yi fii anaqihim ci seen baat yi axlaalan def ci ay ay kànnaar muy ay feer yoo xam ne moom lañ leen di yeewe waaye est-ce que loolu day tekki ne baat yi rek déedéet ci loxo yi lay jóge boole loxo yi yeew ko jëmale ci kaw baat bi fa hiya moom moom mu daal di dem ilal alqaani dem fa fa nga xamante ne ni mooy ca seen bopp ya ca seen loos ya seen seen seen seen put ya ca seen suufu lex ya fa la jëm fa hiyatal feer yooyu ñu leen yeew boole loxo yeeg baat yi fa yeey lal adqaani fa hum muqmahun balu leen yeewee noon nag ñoom nag ñu nekk ñoo xam ne ñu yëkkati seeni baat lañ di xool ca kaw nga xam ne mënatuñoo xool mukk ba gis dëgg loolu li nga xamante ni nii moom la ci waxin la lim ci jublu mooy ñoom mënatoo def dara dara dara dara dara ba ñu gëm lii ngay woote yow alayhi salaatu wassalaam duñu masa toroxlu duñu masa mukk ñuy nangu toroxlu ngir seen boroom duñu ko def ñoom ñii duñu déggal da duñu topp liimaan ji nga leen di woo mu ne wa ja'alnaa ñu def min bayni aydihim sadda ñu def ci li nga xam ne moo nekk ci seen kanam saddan barrière ba tax duñu gis dara dara dara wa min xalfihim ak ci seen ginnaaw saddan ñu def fa barrière fa aghshaynaahum ginnaaw gi nag nga ne conde xanaa mbaax gi dina jóge fa kaw mu ne fa aghshaynaahum ñu daldi leen muur seen xol yi tamit ñu boroom daldi koy muur waaye muur li leen féete kaw te li leen féete suuf mooy suuf li ci sa kanam ñu def fi barrière li ci sa ginnaaw ñu def ci fa barrière mooy yow leer du la jaar fenn moo tax mu ne wajaal naa ñu def min bayni aydihim sadda ñu def ci seen kanam saddan ab barrière wa min xalfihim ak ci seen ginnaaw yi ñoom kuffaaru qurayshin yi ëpp ci ñoom saddan ab barrière fa ghashaynahum ñu daldi leen muur fa hum ñoom laa na duñu gis loolu la alayhi salaatu wassalaam jàngoon bés boobu bi nga xamante ne ci lay sotti ci seen bopp suuf comme ni nga xamante ne noon la ko riwaayé bii ñu nekk di riwaayé imaam ibn isxaaq bi mu jële ci yaziid ibn ziyaad an muhammad ibn kaabin al-quradiyi wax kon loolu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon tari di leen sotti suuf bi muy leen di sotti suuf ci bopp moo tax boroom xam-xam yi raxmatullahi aleyhim ku mel ni imaam as-suhayli rahimahullah mu ne euh, lii day wane ne baax na ci képp koo xamante ne ay noonam dañ koy seet tooñ ko ba pare bëgg ko fitnaal mu jàng aaya yii nii ba fii comme ni nga xam ne noonu la ko alayhi salaatu wassalaam jàngi nii bi nga xamante ne nii ci la ko kuffaaru Quraysh nii ñëwee di seetsi ah mu ne kon xatta fariga rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min haa'ulaa'i al-aayaat xatta faraga rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min haa'ulaa'i al-aayaat wa lam yabqa minhum rajulun illaa wa qad wada'a alaa ra'sihi turaaban mu ne noonu la doon def ba amul kenn ci ñoom koo xamante ne nii noonu la def ba pare ñoom ña fa taxawoon yépp mu sotti ci seen bopp yu suuf doon tari suuratu débi suuratu yaasin ba fa arshaynahum ñu daal di leen muur fahum laa yubsiruna gisuñu dara moo tax yàlla jël seeni bët ñu ngi taxaw mais gisuñu ko mu ne amul kenn ku fa nekkoon ci ñoom abu jahlin en premier lu dul ne sotti na ci sa boppu suuf summa ginnaaw gin sarafa ila xaytu araada an yadhaba yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di dem bàyyi leen fa foo nga xam ne fa la bëgg dem fi mu dem noon dinañ ci ñëwaat ci riwaaya imaam al buxaari bi ak suite bi imaam Muhammad ibn Isxaaq ci riwaayam bii mu ñuy continuer ginnaaw bi leen sottee suuf jàng aaya yooyu dem mu ne fa ataahum aatim mimman lam yakun ma'ahum fa qaal maa tantadiruuna haahuna qaalu muhammadan alayhi salaatu wassalaam bi ñu taxawee noon yonent bi alayhi salaatu wassalaam romb na leen ba sotti suuf jàng aaya yooyu dem ñoom ñu taxaw rekk ñu jekki am benn waay bu fa newul woon jóge na la ñëw romb leen ñu taxaw mu ne leen ma tantadiruna haahuna ana la ngeen di yi waa yéen ñi taxaw nii lu ngeen di def fii lu ngeen di xaar fii ngeen taxaw xaalu ñu ne ko muhammadan muhammad alayhi salaatu wassalaam la xaar mu mu mu mu kii rek bu ko defee ñu rey moom lañuy moom lañu ñu rey qaala waa ji ne leen xayyabakumullah buur yàlla sooyloo na leen sooyloo na leen mooy li ngeen bëggoon yàlla def na amut ku tus ngeen sooy ngeen buñ nee nit ku rëb bi sooy mooy ko dem rëb ñëw amul dara yéen li ngeen bëggoon amu ngeen ko xat ne leen dëgg-dëgg wallaahi maa ngi wàcc yàlla man xaraja aleykum muhammadun muhammad mi ngeen di xaar alayhi salaatu wasalaam génn na romb na leen dem ba pare summa maa taraka minkum rajulan illa wa qad wadaa ala ra'sihi turaaban te yéen xanaa du ngeen xoolaat seen bopp amul kenn ci yéen ñiy taxaw lu boppam am na suuf bi muy dem ku nekk ci yéen def na ci boppam suuf wan talaqa li xaajati yi dem na yoonam dem na doxi ay soxlaam ngeen naan la ne leen afamaa taraw na maa bikum bu ngeen bëggee bu ngeen da di am dut ci li ma leen wax ne leen moom ngeen taxaw ci buntu këram di ko xaar génn na jaarul feneen tëbul miir jaarul fen fii la jaar seen biir la jaar sotti leen suuf te bu ngeen weddee xool leen seen bopp yi afama tarawna ma bikum ndax du ngeen xanaa gisu ngeen yéen ci li ngeen ne xool leen seen bopp yi qaala fa wada'a kullu rajulin minhum yadahu ala ra'sihi fa idha alayhi turaab ñu gën bi mu leen waxee lool ñu gaaw ku nekk jël loxoom teg ci boppam gis ne suufa ci ne ah waa wax na dëgg de summa ja'alu yatatallacuuna fa yarawna caliyan cala alfiraashi mutasajjiyan bi burdi rasulillah alayhi salaatu wassalaam fa yaquuluuna wallahi inna haadaa la muhammadun inna haadaa la muhammadun naa'ima naa'iman cala burdi ñoom ñu ne non mais waa ji lim leen wax ne leen xool leen dem na romb na leen te sotti na ci bopp ku nekk suuf gaa yi amoon nañu dut mu ne leen xool leen ci seen ci li ngeen ne ñu làmb ku nekk gis ci boppam suuf te boppam amuloon suuf léegi nag mu des vérifier leneen bi mooy lim leen ne romb na leen ba dem ci seen biir ñu ne non c'est impossible ñun fii ñu taxaw ñu ko doon séen ci biir néegam bële après bi leen waa ji waxee loolu ñu laal seen bopp gis suuf summa ja'alu yatatalla'una léegi rek ñuy vérifier lool di di di di yërndu am ñu yëg ku yërndu wala ñu yërndu xool ñu gis ku tëdd ci lal bi ci kaw lal bi ñoom ñu ne fekk naa Ali la radiyallahu anhu mais ñoom xamuñu ko ndax dafa sàngu mu ngi sàngoo burda bi yonent bi alayhi sa wasallam manto bi mu doon sàngoo bu doon nelaw ñu ne ñoom ñu waxante seen biir ne wallahi ñu ngi wàcc yàlla ne Muhammad ngee tëdd alayhi salaatu wasallam mu nga nee tëdd sàngoo burdaam bi waa yi yow nga naan ñu ay ay ay ay romb nañ léegi ñoom ñu taxaw mooy ne gëmuñu waa ji ndax xool nañu tamit mooy dañ naan même bu dee suñu suuf am na bopp ci suuf si def nañ ci bopp Euh, suñu bopp yi def nañ ci suuf mais nag kii mu ngi nee falam yabraxu kadhalika hatta asbaxu ñu taxaw foofu taxaw fa ba ni nga xamante ne nii noonu lañu loolu la suba gi xare xoolal li yàlla yàllay def xam nga ne ñoom dañuy bàyyi ba mu nelaw ñu dem song ko mais yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na Seydina Ali nelawal ci sama burda bii nelawal ci sama kaw lal nam ala firaashi wa tasajja bi burdi hadha al hadrami fa nam al axdar fa nam fii fa innahu lan yaxlusa ilayka shay'un takrahuhu min ci riwaaya bi njëkkoon a gis bu abdullah ibn abbas radiyallahu taala anhuma wa arda mooy ne dane woon lan dane yonent bi alayhi salaatu wa salaam dane woon seydna ali nelawal ci sama lal bii te sàngoo sama manteau bu vert bi ñuy defare Hadramaut te nelawal te nag dara luy looy ragal ci ñoom wala lu ñaaw luy tukkee ci ñoom du la laal looloo tax dara yàlla def lañ fa taxaw ñu ñu nekk fa taxaw di xaar bu suba jot mu ne fa qaama aliyun bi suba fajar jotee nag fa qaama aliyun radiyallahu anhu anil firaash seyna ali radiyallahu anhu moom nelaw ba fajar jot mu jóg bi mu jógee ci lal bi fa qaalu wallahi laqad kaana sadaqana alladhi haddathana ñu ne wallahi ñu ngi wàcc yàlla ne biñ gisee muy seyna ali ñu ne non laqad kon dëgg dëgg kaana sadaqanaa waxoon nañu dëgg alladi xadas xaddasanaa ki nga xam ne moom moo ñu waxoon kon waa ji fi romboon ci bii bii fekk ñu taxaw fii mu ne ñu jàll na def seen wopp yu suuf dem yoonam kook ndeke waxoon na dëgg noonu la seen pexe mañ tegoon yàqu imaam ibn Isxaaq rahimahullah mu ne wa kaana mimma anzala allahu azza wa jalla min alqur'ani fi dhalika alyawm wa ma kaanu ajma'u lahu wa id a'uuzu billahi min alsheytaani alrajim wa id yamkuru bika alladina kafaru li yuthbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkuru llah wallahu xayrul maakiriin wa qawlullahi azza wa jalla am yaquuluuna shaacirun natarabbasu bihi raybal manuun qul tarabbasuu fa inni maakum minal mutarabbisiin imaam ibn isxaaq mu ne te bokk na li boroom bi subhaanahu wa taala wàcce ci alxuraan luy tamit loo xam ne lii moom mooy gën a lan xam nga defoon nañ taxriiju ba gaa yi doon daje daaru nadwa waxoon nañ ne xadiis bi xadiis bu wér la ndax imaam at-Tabari daal dina koy jokkale même bu dee ne imaam Ibn Isxaaq moom riwaayam dane woon xaddatani man laa attahim nettali na ma koo xam ne duma ko tuumaal mais imaam at-Tabari rahimahullah daal dina ko woon jokkale waaye alxuraan day ñëw di wane ne loolu noonu di ko gën a appuyer mooy mu ne bokk na kon li alxuraan wàcc ci loolu ak li nga xam ne moom lañ dajaloo woon ba ñuy def seen assemblée boobu jour boobu li borom bi subhaanahu wa taala wax suuratul anfaal loolu nag après la ndax suuratul anfaal badar la après badar la wàcc mooy ne après bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam gàddaaye suñu boroom dafa wàcce aayam yii bokk na ci aayam wàcce di ko fàttali xéewal gi mu ko defaloon bés ba nga xam ne ci la waa Quraysh dajaloo woon ca Daaru Nadwa ne woon dañu koy réunion xool nan lañuy def ba lijjanti ay problème seeni problème ñoom mu ne moom lay wax naan wa id yamkuru bika alladhina kafaru mu ne fàttalekul bi nga xamante ne nii ci la lay fexeel alladina kafaru gaa yi nga xam ne ñoo weddi di lan waa Quraysh ñi weddi nekkoon waa Quraysh gisoon nañ mbooloo ma fa newoon ca seen ponkal yi nga xam ne ñoo teewe woon seen ndaje moomu comme ni nga xamante ne nii noonu la ko imaam Ibn Isxaaq rahimahullah waxe woon eh, te jële woon ko ci seydna abdullah ibn abbas mooy liñ wax tàllale biñ waxoon sànq ñooñu noonu mu nekkoon ñoom utbat ibn rabi'a shaybat ibn rabi'a abu sufyan ibn harb tu'aymat ibn adi ak jubayr ibn mut'im alxaaris ibn aamir ibn nawfal ak an-nadr alxaaris ibn kalda ak abul bakhtari ibn hishaam ak zam'at ibn al ak Hakim ibn Hizaam ak Abu Jahl ibn Hishaam ak Nubay ak Munabbi ibn al-Hajjaaj ak Umayya ibn Xalaf mu ne woon wa man kaana ma'ahum wa ghayruhum mimman laa yu'addu min ashra min Quraysh ak ñeen ñoo xam ne ñii parmi tant d'autres ci ponkala kilifaay Quraysh yi nga xam ne toog di leen wàññi daanaka man da nekk jour boobu ñoo xam ne ñoo fa teewoon ñooñu mooy yéeféer yi muy wax fii wa is fàttalekul yam kuru bi ka bam lay pexeel ji la fexeel alladina kafaru ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla ci kuffaaru Quraysh yi mais lañu leen doon fexe mu ne la yusbituuk bokk la jour boobu point yi nga xam ne moom lañ jëloon décision ngir def la ko ngir fexeel la bi ñu dajee foofu ci daaru nadwa mooy li yusbitu ko ngir ñu daal di lay jàpp yeew la fenn mooy tëj la kaso comme li xam nga loolu kan moo waxoon loolu ci waxu li imaam euh, euh, euh, as waxoon kene waxoon loolu mooy Abul Baxtar ibn Hishamin moo ne woon ihbisuhu fil hadiidi wa aghliqu alayhi baaban dangeen koy man daal lenn laa gis ñeen ñu seene ko yeew ko ba kii dugal ko benn kaal benn néeg bàyyi ko fa mooy prison rek mu ne kon ñoom loolu la i id fàttalekul bi nga xam ne kon ñoom ñu ngi fexe ñoom kuffaaru Qurayshin li li yusbituuka ngir ñu yeew la daal di lay tëj kaso bu jeex aw wala bokk yaqtuluuka ñu rey la te boobu mooy li kan wax mooy li abu jahlinil mal'un wax ba iblis ne ash-shaykhu najdi ar-ra'yu ma qaala ar-rajul ne pexe bi wax ji xalaat bi ñu dajaloo woon lépp li taxoon ñu dajal mooy li waa ji wax te moom lan la waxoon mooy ñu jël jeune bu ne clan bu nekk ñu jël jeune boo xam ne jeune boo xam ne day am doole ñu daal koy jox ñu jox leen jaasi ñu daal di koy songonoo song dóor ko dóorub benn góor mu dee dereetam daal di tasaaroo ci clan Quraysh yépp bu ko defee banu Abdi Manaaf di waa ñoñam di clawam duñu man lu ruul laaj ñu di ñu jox leen ko gis nañ mu ko waxee Iblis dane woon hadha ar-ra'yu la ra'ya ghayru ah lii daal mooy xalaat bi nga xam ne amul beneen xalaat moo tax bu ne aw yaqtuluka keroog ba ñu dajaloo ngir ñu ray la tamit jëloon doon bokkoon na ca lañ jëloon te sax bii lañ nootaloon mooy aw ko wala ñu ray la aw yuxrijuuka keroog bañ lay fexeel daaru nadwa aw yuxrijuuka wala ñu génne la dëkk bi te lool moom la kan euh, am na ci boroom xam-xam yi ba léegi imaam as-Suhayli foofu doon na ko cité foog naa cité wu ko woon da ne woon abul aswad la mooy al aswadaani yooyu ñu gisoon ci ashaddu durran min al a'da abu al aswadaani yooyu abul as al aswad boobu moom moom kenn ci ñoom am na ci waxu imaam as-Suhayli boobu ne am na ñu ne rahmatullah alayhim moom moo ne woon ko nañ nañ ko génn dëkk bi man daal li ma gis nañu ko génn dëkk bi nuxrijuhu min bayni azhurina fa nanfiyahu wala fa nanfihi min bilaadina fa idaa axraja anna fa wallahi ma nubaali ayna dahaba wala haythu waqa moo ne woon mooy bokkoon na ci jëloon mooy ñett yooyu nañ ko génn dëkk bi exilé ko bu demee ñun suñu yoon newul fan la fan la teeri quoi ñun l'essentiel qu'il sorte de la moo tax borom bi ne aw yuxrijuuka mooy ba ñu dajaloowee di la fexeel ngir génne la soit mooy ne loolu moo doon idée yi ba ñu dajee ak yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon nañ la ca jour ba la sëy naa Jibril ba ñu waxee loolu la ñëw alayhi salaatu wasalaam ne ko bul fanaan sa suñu boroom nag di ko fàttali bi mu ne Madinatul Munawwara xéewal goog mu ko defaloon ne ko fàttalekul id wa id fàttalekul yamkuru bi ka bam lay sexeel di la tëralal ay plan alladina kafaru kuffaaru qurayshi ni min zu'amaihim wa ashqiyaihim li yuthbituka ngir ñu yeew la tëj la dootoo génn aw walla boog yaqtuluuka ñu rey la aw walla boog yuxrijuuka ñu génn la dëkk bi exilé la suñu boroom ne wa yamkuru nañu ne fa nag di tëral plan jamono jooju ñoom ñu nga doon tëral plan wayam kurullah ñu ngi tëral plan seen biir mais ba buur yàlla bàyyi pare woon na ci lu jiitu que ni seen plan bi du jàll mooy neenal wayam kurullah buur yàlla neenal seen plan li ñu tëral lépp yàlla daal di koy neenal li ñu bëggoon amul ba pare am mbugalam dal leen wayam kurullah wallaahu te buur yàlla xayrul maakirin moom nga yàlla du toog di tërali plan tëral plan kiy tëral plan mooy koo xam ne dafa am incertitude ci sooru mbir yi affaire yi nan lay mujje day am incertitude ci moom te yàlla amul loolu moo tax wayam kurul laa doo tekki neen yàllay fexe yàlla du fexe yàlla du fexe ndax kuy fexe ku nekk mooy ne yow sax li ngay def da koo desee man mooy ne ñoom wayam kurul laa buur yàlla mu dogaloon na ba ñuy daje noonu dogaloon na ne seen loolu day yàqu dina ko màbb dina ko yàq du sotti te buur yàlla képp koo xam ne day fexeel kenn ci wàllu yoom yi wala kenn ci nga xam ne mooy ci jullit ñi di leen fexeel lu bon buur yàlla pare na ngir neenal sa loolu nga ne mais bu ko dalee nag mu ne waaw xam nga bu yàlla nit dina am ci fitna bu ko dal natt bu ko yàlla teg loo xam ne bari julleek bari koor mayu ko ndax yàlla dina bind yenn xéewal yoo xam ne yenn ubbeeku yoo xam ne ci nit moom moo dogal ne lii du julli du julli yu baree koy tax mu àgg ci du woor yu bari du saraxe yu bari waaye lii tax mu àgg ci mooy natt bu metti dal ko jóge ci noonam yi dal ko ma jaare fa dal di yërëb mu àgg mu mu agsi ci lool mu daal di jote loolu moo tax loolu moom la alayhi salaatu wassalaam naan doon wax naan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu xayr wa la laysa law wa dhalik la yakunu illa lil mu'min wala lil muslim mu ne ajaban man de yéemu naa li amril mus mu'mini yéemu naa ci mbiru aji gëm yàlla ji muy jullit bi tamit ndax al mu'minu ak al muslim bu ñu weetee ku nekk day jël li ke bu ñu waxee muslim rek mu'min day duggaale bu ñu waxee mu'min muslim day duggaale mooy mais bu dee nag dañoo bokk fu nekk mu'min moo gën a foor muslim wa qaalatil aaraabu amanna qul lan tu'minu walakin qulu aslamna voilà ndax yàllaa ko wax foofu suuratul xujuraat araab yi kaw kaw yi bokk dañu ñëwoon di di bàkku naan yonent bi alayhi salaatu wasallam aman naa gëm nañ yàlla yonent suñu boroom ne déedéet ñoom ñu ngi wax lool nee leen déedéet gëmagu ngeen ndax dëgg-dëgg ñoom yàlla duggagul seen xol ba sax fa walammaa yadxulul imaanu fi quluubikum kon moo gën foor bu dee dañoo daje ndax foofu dañoo faa daje wa qaalatil araabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna voilà ku nekk jël sansam mooy bu ñu wéetee ku nekk day yóbbaale ki ci des kon mu ne ajaban man de yéemu naa man alayhi salatu wassalam li amril mu'min yéemu naa ci mbiru ki gëm yàlla jullit moom daal inna amrahu kullahu lahu xayr moom yëfam lépp yiw la ci moom te loolu nag du nekk lu dul ki gëm yàlla mooy jullit bi moom ndax lan in asaabatu bu ko dalee lor nattu yàlla bu ko dalee lu metti lor bu ko dalee sabara fa kaana xayrun la fa kaana xayran la bu ko lor dalee tiis daal di koy dal mu daal di muñ mu nekk yiw ci moom waaye bu koy lu neex a ko dal xéewal a ko dal moo agsi ci moom mu daldi sant fa kaana xayran la mooy loolu moo tax jullit moom noonu rek nga war a def waaw bu dee lu moom nga muñ sabara boo muñee mu nekk ndax allahu ndax kat inna allaha ma'a saabiriin buur yàlla ñi mu ñi muy nekk nekk maaya googu bin wal aw néeg yooyu yépp di la dimbale di la nekk ko nga xam ne muraqaba la yor say mbir yoral ko boppam lu lëj lu ne mu lijjanti ko mu ne ñooñ nag ñi gëm ñi muñ muñkat yi laa nekkal laay defal loolu ah kon mu ne bu ko lu metti dalee sabara mu muñ fa kaana xayran la mu nekk lu baax yiw ci moom waaye bu dee lu safaan bee ko dal lu neex mu daldi lan mu daldi sant yàlla du toog naan waaye yow xamoon naa ne lii kay manul woon a ñàkk agsi quoi non dama koo ñafe non moom du waxe loolu du waxe loolu ndax ndax ndax bu échoué woon du ne du wax loolu boo échoué woon danaan yàllaa ko dogal léegi pourquoi nga admis wala say affaire baax nga bëgg ne yow la déedéet yow kay bu dee lu baax la xéewal santal yàlla tey ñaan te nag di wane tout le temps sa taqsir gàtte ñu tout le temps ngay wane ne man li ma waroon def dëgg-dëgg defuma ko bu ko defee ci noonu ngay gën a yëge sa nekkum njaam waaye pour tout nga bëgg a yëg yow def nga dara ah déedéet kon loolu la moo tax ñooñu lu yàlla nee na ñooy wallaahu xayrul maakirin buur yàlla mooy ki dàq ñoom dañuy tëral plan buur yàlla tëralul plan moom dogal na ci kaw ne moo waat ne la aghlibanna ana wa rusuli waat naa ne maay féete kaw ñooy noot man ak samay yonent léegi nag gaay di tërali plan guddeeg bëccëg mais l'islam li ñu ko tërali plan ba mu juddoo ba ba l'islam moo fi mas a nekk sax depuis maam aadama alayhi salaatu wasalaam ba léegi mais li ñu ko tërali plan mais loolu loolu bu dul woon bu ci loxo yàlla génnoon non loolu premier plan ba lay lay suuxe premier plan ba xoolaa alayhi salaatu wasalaam ba mu wootee Makka ñaata yoon la ko kuffaaru Qurayshin yi ba mu taxawee ca montagne ba ne yaa yaa bani abdi abdi shams abdi manaaf ñooñ ñoonu woo leen mais boobu lañ commencé di tërali plan ba jamono jii tey jii may wax ak yow ñu ngi tërali plan contre l'islam mais est-ce que daa tax affaire yi mu mu mu mu sëngéen wala mu à genoux ah masula à genoux mukk ndax lan wallahu xayrul maakirin eh, bàyyi leen ñu def huis clos e eh, nañ dem nañ dem assemblée assemblée général bu leen neex nañ def nañu conseil de sécurité ba mu neex leen foog ne li yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne amul fenn foo xam ne leeru jant bi dina fa dugg lu dul islaam dina fa àgg loolu nga foog ne gaa yi nañu ko géej guy géej guy géej guy guy guy guy duusu sàmbaraat géej gi ndox mi ñëw benn waay taxaw ci tafes gi ak ay loxoom géej kenn du ko kenn du ko baari say loxo manoo ko lay mujj naq ci biir moo tax mu naqaale seen peuple yi lu ñu gën def seeni mbokk yi di gën dugg ci l'islam ñuy gën a am problème moo tax yàlla ne wallaahu xayrul maakirin dee bàyyi leen ñu tëral plan buur yàlla tëralantewul plan dogal na li muy dogal la aghlibanna ana wa rusuli wat naa ne ñooy ci kaw ay samay ndaw yii képp ku leen topp yaay féete kaw kon loolu suñu boroom muy aaya boo xam ne day gën a dëgëral yii nga xam ne ci lañ ne ba léegi imaam ibn isxaaq rahimahullah mu ne wa qawlullaahi azza wa bokk na tamit ci li suñu boroom subhaanahu wa taala wàcce ngir gën euh, wane loolu noonu muy euh, xéewal gi mu defal yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye nettaliwaale ko fàttali ko li nga xamante ne moom la kuffaaru Quraysh nii doon waajal contre moom li nga xam ne moom la wax ci suuratu Tuur moom alayhi sa moom borom bi subhaanahu wa taala mu ne am yaquluuna shaa'irun natarabbasu bihi raybal manuun qul tarabbasu qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisiin borom bi subhaanahu wa di fàttali yonent bi aleyhi salaatu wassalaam eh, ci loolu nga xam ne moom la kuffaaru Quraysh ni doon waajal ñoom ci suuratu tuur yi mu ne am yaquluuna ndax yéefér muy kuffaaru Quraysh ni yaquluuna dañ naan sha'irun ah ab ah, la rek non non non bàyyi leen ko kii c'est un bu ñu kenn fontoo fii laa wax c'est un poète yañ doon wax rek kaahinun même ci saar bi indi la lool kaahin seen waxi caaxaan yooyu nga xam ne moom lañ doon wax mu ne leen ñoom am yaquluuna ndax dañ naan sha'irun ab poète la natarabbasu bihi raybal manun waaye nañu ko xaare léegi mu dee gis nga léegi ñun daal e, bu ñu fi nekkati di sonn quoi mooy lan nañu ko tëj li li li idée boobu waxoon nañu ko dugal fenn tëj ko comme ni nga xaman ne noonu lañ tëje woon ñu ko fi jiiti woon doon def trouble à l'ordre public ñoom ñëpp mais Zuhayr Zuhayr ak Nabira mais dañ leen sànni woon ci kaso yi on les a jetés dans les prisons jusqu'à ce qu'ils meurent là-bas noonu la ñuy def gars yi tamit loolu lañ doon wax mu ne déglul am yaquluuna wala ñoom kuffaar li fi nekk yaquluuna loolu la mooy dañu doon wax naan la sha'irun am bi mooy bal yaquluuna li fi nekk mooy kuffaaru Quraysh nii dañu naan sha'irun ah ab la ma ne taaxuraan la laa wax bu ñu kenn rey fii ak loolu sa waay xam nga mbokk imaam Unays <laughs> Unays radiyallahu anhu moom kiiwu Seydina Abu Zar boobu moom waxoon na leen lu leer bi mu ñëwee Seydina Abu Zar yóbbante ko ne ko mais loo fa jële ba mu demee màkk comme que ñoom Gifaar lañ dëkkoon mu ne waaw man gis naa ci ñu lay wax mais kooku sa diine la nekk ah. mu ne ko mais léegi ñoom gis naa day julli comme yow mu ne ko mais léegi waa Quraysh ñoom lan la see ay ñoñam wax mu ne ñoom daal ñii wu ngi naan shaa'ir la ñii naan kaahin la ñii naan saaxir la poète la daawee dañ doon wax poète la wala njibarkat wala gisaanekat mu ne waaye man man li ma jaaxal poète bi ñu wax man poète ndax imaam Abu Dharr radiyallahu anhu nee na wa kaana Unaysun sha'iran Unays poète la kii la poète la woon xam nga koo xam ne li mu doon nga bëgg ñëw ne ko diw mais moom la mu ñëw ba gis waa ji di dégg li muy wax mais bu dee moom kay dina xam ndax kii poète la wala déet mooy li ñu waxoon foofu ab mathématicien buñ la nee imaginer professeur de mat à l'université buñ nee ko Euh, jeune bii de booy bi vingt ans la am mais mat rek la ay mu toog ñu jox jeune bi muy muy def muy muy muy muy muy muy ñu jox ko tableau muy muy muy def ay kii démonstration mais bu dee kii li ñuy wax moom dëgg dina ko xam wala déet moo tax waa ji man euh, man bi ma déggee ñoom dégg naa ñooñam ñi naan poète la kii mais man la laqad sami'tu qawla al-kahana wallahi man si dégg naa waxu jibarkat yi non gisaanekat yi dégg naa leen wa qawla sahara powe kii boobu jibarkat yi tamit xam naa leen ah dégg naa ni ñuy waxee xam naa ni ñuy wax ak ñun sha'ir yi shu'ara yi mu ne nag kanta affaire shi'r moom non loolu ginnaaw man mii di le grand poète bi ma déggee li muy wax amul kenn ko mën a ñëw après man naan li muy wax poète la wallahi innahu la saadiqun wa innahum la kaadibuun mu ne maa ngi wàcc yàlla man Unays këne moom moomu di alayhi salaatu wasalaam wax na dëgg te ñoom waa kuffaaru Quraysh mi la kaadibuuna ay kàcckat yu mag lañ ci li ñu ne sha'ir la moo tax ñoom nag loolu lañ doon wax moo tax mu ne ne am yaquluuna sha'ir mais dégg leen ñu naan poète nga hee yemuñ ci wax jooju ñu ne la hee natarabbasu bihi raybal manoon waaye buñ ci sonn nañ ko jàpp fat ko fenn dugal ko fenn xaar dee rey ko comme ni mu reye woon Naabixa ak Zuhayr ibn Abi Sulma mu jeex tàkk voilà natarabbasu bihi raybal manoon ñuy xaar li dee di def mooy saabu bu agsee tëj ko foofu ba deewam jot heuram jot mu daldi alku ñu daldi noppalu su borom ne leen xul euh, wax leen tarabbasu nee leen ñoom ñoom wu ko faaru Quraysh ni nee leen nañu xaar fa inni man sayyidna Muhammad alayhi salaatu wasallam ma'akum maa ngeeg yéen ànd ak yéen minal mutarabbisiin xaar leen ñu xaar eh, ko Quraysh xaar leen ma xaar kan mooy njëkk a dee dee moom daa newul nekkul ci sama loxo newul ci seen loxo yéen ba ngeen di yaakaar ne man naan nañu xaar rek de toute façon il va mourir te nag bu deewee affaire am bi yem fi sax de toute façon y aura euh, mu ngi nii moom ab la en plus mooy koo xam ne amul benn kii amul amul généalogie moom doomam yi mooy côté descendance am dagg na mu ngi nii doomam yi di gaañu rek mu nekk fi di wax ni bàyyi leen ko foofu voilà léegi mu ne leen kon wax ko mais borom bi ne tontu leen kul tarabbasu xaar leen fa innaa fa innii man alayhi salaatu wasallam ma'akum minal mutarabbisiin maa ngi xaar comme yéen ba ñu xool kan mooy njëkk a dee <laughs> waaye yàlla sotti na euh, tay jii Quraysh Quraysh bu dul woon yii nii du ñu xam Quraysh ah. burul woon lii ñu koy nettali mu nekk ci téere yi ay alxuraan yi ay li ilaafi Quraysh na ngi mais kenn du xam Quraysh ndax lan existeetul amul daraay Quraysh lu loo xam ne tey jii tey tey tey kaw suuf loo xam ne man nga ne lii nii pratique waa Quraysh la seenu ngëm la woon moo nekk nii ba léegi amul en fait diyaaru seen foofu yépp tasaaroona atlaal yi sax a ko tane ndax amatul sax atlaalu projet anti-islamique yooyu ñu doon jooy ci seen kër yooyu ñu doon romb mu gaa di nga xam nañ fay sanc rek demaat loolu sax amatuñ ko lépp ràpp naax na saay kenn xamatu leen moo tax mu ne ko woon kon fatarabbasu nee leen ñu xaar fa inni man ma'akum ànd naa yéen minal mutarabbisi maa ngi xaar comme yéen ba xool li yàlla yi def loolu mooy aay yi nga xam ne moom la imaam ibn Ishaq rahimahullah tekkiwul ne rek aay dañoo wàcc ci saase wax naa la ne bu suuratu euh, euh, anfaal bi suuratul anfaal mu ngi wàcc euh, badar après badar la ko borom bi subhaanahu wa taala daal di wàcc léegi kon yonent na alayhi salaatu wasalaam ñu gis ne kon banaleen fa dal di dem Ah, imaam ibn isxaaq raximahullahu taala bu ñëwaatee bokk ci riwaaya imaam al buxaari bi raximahullah bi nga xam ne moom lañ gisoon ci semaine bee euh, ci jataay bee weesu muy bi nga xam ne moom la ne xaddatanaa yaxya ibn bukayrin an an al layth qaala xaddatanaa al laythu an Uqayl qaala ibnu Shihaab fa axbaranii Urwatu bnu Zubayr anna Aa'ishata radiyallaahu ta'aalaa anhaa zawja nabiyyi sallallaahu alayhi wa sallam qaalat ah eh, mooy xadis biñ gisoon ci yataa bii weesu te imaam al-Buxaari rahimahullah ne woon haddathanaa nettali nañu Yahya ibnu Bukayr di Yahya ibnu Bukayr rahimahullahu ta'aalaa anil qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu allaytu di imaam allaytu ibn saad an uqayl mu jële ci sëriñam di uqayl uqayl daal di jële ci kan daal di jële ci ibn shihab az-zuhri imaam ibn shihab daal di koy jële ci sayyidina urwat ibn zubayr mu jële ko ci tàntaam di yaay Aïshata radiyallahu taala anha wa ardaaha léegi ci riwaaya boobu kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génn na jóge na këram niñ ko gise ci riwaaya seydna Muhammad ibn Isaaq bi mu jële ci euh, Yazid mu jële ko ci Muhammad ibn Ka'b al-Quradi alayhim min Allahi kon gis nañ ne ca bëccëg ga demoon na kër Seydina Abu Bakrin radiyallahu anhu wax ko xabaar bi ba waajal ñu ngi doon waajal imaam buñ ñëwaatee ci riwaayu imaam riwaayu imaam al-Bukhari bi mu ne qaalat yaa Aysha ne summa laxiqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa abu bakrin fii jabalin fii jabali thawr fa kamanaa fiihi thalaatha layaalin yaa Aysha radiyallahu anha mu ne kon bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam jógee foofu mu ñëw fan kër as-siddiqul akbar kër seydna abu bakrin radiallahu taala anhu wa arda mu daldi fay nekk euh, nekk fa ba kër seydna abu bakar daldi ànd ak moom ñu daldi dem ci xaar bi muy jabalu sawr montagne bi nga xam ne moo nekk foofu ci jabalu sawr muy benn grotte bu nekk ci montagne boobu mu ne kon summa ginnaaw gi laxiqa rasulullah yonent bi aleyhi salatu wasalaam daal di dem wa abu bakrin ak seydna abu bakrin bi xaarin dem ci benn grotte fii jabali sawru grotte bu nekk ci montagne sawru foofu nekk ci sudu makkatal mukarrama fa kamanaa fii salaasa layaal ñu daal di fay nëbbatu nekk fa salaasa layaalin ñetti fan yoo xam ne foofu lañ nekk imaam ibn isxaaq raximahullah moom mu ne bokkul mu ne falamma ajmaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alxuruuja ataa aba bakr ibn abi quxaafa fa xaraja min xawxatin li abi bakrin fi dahri beyti summa amida ila gaarin bi thawrin jabalin jabalun bi asfali makka wala bu la neexee nga ne jabalin bi asfali makka fa daxalaa moom imaam ibn Isxaaq mu ne bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam paree kon jóge fan ca kuffaaru Qurayshin ya ca buntu këram mu sotti leen suuf robbu leen bi nga xam ne ci la jël décision ngir génn nee na ata aba bakrin ci la dikkale seydna abu bakrin radiyallahu anhu di doomi abu quxaafa alayhi ridwaanullah mu ne fa xarajaa ñu daal di génn min xawxatin li abi bakrin fi zahri bayti ñu génn jaar ci benn porox ndollu boo xam ne ci ginnaaw këru sëy Seyna Abu Bakr ndax kër yi ba léegi am na kër yu mel noonu surtout boo demee ci àll ba fa lañ ëppee mooy kër woo xam ne du am benn bunt da gis benn kër am ñetti bunt bunt yoo xam ne ku fa miinul nii boo moywul doo xam ne sax bunt bi existe na Seyna Abu Bakr mu ne fa xarajaa ñu génn jaar ci benn porox ndollu xaw xa li Abi Bakrin fi zahri bayti ca ginnaaw këram summa ginnaaw gi amida ilaa xaarin bi sawru ñu daal di dem jublu ci benn grotte boo xam ne mu ngi foofu sawr mu ne jabalun ab montagne la bi asfalam bi asfali màkka bu nekk ci suufu màkka mooy sudulaat màkkatal mukarram fa daxalaahu ñu daal dugg ci montagne bi loolu la imaam ibn isxaaq rahimahullahu taala daal wax euh, kon niñ demee foofu noonu kon lañ génne lañuy gis ci riwaaya yii waaye am na yeneen riwaaya yoo xam ne euh, ñoom dañu ne yu wute li imaam ibn Isaaq wax nii ndax imaam ibn Isaaq dane bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam jëlee décision ngir génn dafa dikkal ataa aba bakr ibn abi quhaafa fa xaraja min xawxatin li abi bakrin fi dhahri bayti mu jaare ci benn porox ndoll bu nekk ginnaaw këru seyna abu bakrin radiyallahu taala anhu wa ardaa ndax kii imaam ahmad ibn hanbal rahimahullah dafa solo beneen version yu wuute yi tuuti ci musnad bi ci sanad boo xam ne saxiix la mooy imaam ki Cheikh uh, uh, Ahmad Shakir daal dina koy wéral na ko noon imaam alxaakim daal dina koy soloo ci almustadrak ci sanad boo xam ne bu wér la imaam az-Zahabi rahimahullah daal dinay ànd ak moom ci wéral googu mu nekk ne seen riwaaya yooyu lan lay wax pour wan la beneen version bu bokkul ak yii ndax version yi dañu wute këne Seydina Abu Bakrin radiyallahu dafa ñëw kër yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu fekk fa wa wajada aliyan yanaamu ala firaashi mu fekk Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu daal di nelaw ci lalu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom Seydina Abu Bakr radiyallahu mu ne ci riwaaya bi ñu ne wa zannahu nabiyyu annabiyya mu yaakaar ne moom Seydina Abu Bakr mu ñëw kër yonent mi alayhi salaatu wassalaam fekk ci lal bi kuy nelaw moom mu foog ne kan la mu foog ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne la daal di koy nettali Seydina Ali radiyallahu qad intalaqa ila maymuun këne dem na ci teenu maymuun mooy teen bu tuddoon noonu la euh, nee na fa adrakahu wa saara ma'ahu ila al bi mu ñëwee foofu mooy da koo tegtal am na ci riwaaya bu imaam ahmad bi boobu seydna abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma moo ko nettali këne moom ali saydna ali radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu salaam da ko ne bu abu bakar nga daldi koy tegtal fi ma nekk nee na mu ñëw kon bi mu ñëwee mu daldi koy tegtal ñu daal mu daal di koy dab foofu ca biir Maymun fa la jóge nag daal dem ci grotte boobu nekk ci jabalu sawr loolu benn wax la am na beneen wax boo xam ne Euh, boo xam ne riwaay imaam ibn Abdullah ibn Abbas bii ñu wax moom euh, moom la comme li imaam az-Zurqaani rahimahullah ci sanad boo xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu wute ci ak xasanam ak wéradéem ndax bu dee ku mel ni imaam euh, al-Hafiz ibn ak ñoom ay imaam al-Hafiz Kathir ñoom dañ ko wéral waaye imaam al al-Haythami ci al-Majma' moom dafa ne am na fa raawi boo xam ne ci sanad boobu euh, raawi boo xam ne nag moom moom moom moom moom moom daanaka mooy ku wéradi la mais amaana ñoom al imaam al-Hafiz dañ ko wéral ndax ay shawaahid mooy bi imaam ah, Ahmad moo ko soloo imaam Abdullah ibn Abbas bi muy wax tashaara warat Qurayshun yawman bi mu naan Quraysh dañoo masa euh, dajaloo benn bés mooy dañoo doon euh, mooy réunion biñ gis seen assemblée boobu noonu ñoom waa si dañoo dajaloo bi nga xamante ne nii ci lañ dajaloo mooy après wax ñii ne nañ ko tëj ne après mais ci riwaay boobu boo demee riwaay bi ci boppam euh, dane rek ginnaaw gi après mu daal di dem ci jabalu sawr ba mu fa demee après tudd la leen la fa xaw ak yooyu mais tuddul ne que ne moom dafa nekk après génnaat mais imaam az-Zurqaani rahimahullah moom dafa jàpp ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam sukkandikoo ci riwaaya biñ la wax nii moo tax moom mu ne rawaa Ahmad bi isnaadin hasan tashawarat Quraysh mooy xadiis biñ la doon wax léegi mu ne wa fii fattala allahu nabiyahu ala dalika fa baata aliyun ala firaashihi wa xaraja nabiyu sallallahu alayhi wa sallam xatta laxiqa bil gaar ay gaaru thawr mu ne moom yonent waa Quraysh dañoo dajaloo doon waxtaan seen kii boobu après yonent bi suñu boroom daal di koy xamal yonent bi alayhi salaatu wassalaam Seydina Ali faran ci lalam bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam génn daal di dem gaaru thawr imaam ah, ah, ah, ibn Isaaq wax moom dane dafa dem kër Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu après fa lañ jóge daal di dem bii nii lan la wax dane dafa dem xaaru Sawr léegi mu daal di fay nekk hatta aba bak ata aba Bakr minhu fi nahri dhahira imaam al al kii moo wax ne imaam az-Zurqaani moo ne fa afaada mu ne kama fi riwaayat ibn Hisham wa ghayr mu ne fa afaada xadiis boobu ñu daal fay gisee këne annahu tawaaraa fii hatta ata aba bakrin minhu fi nahri dhahira yonent bi alayhi dugg ci montagne bi ci guddi gi nekk fa ba suba nga ca tàngoor wa ca la génne daal di dem kër Seyna Abu Bakar léegi nettale ginnaaw gi mu ne summa xaraja ilayhi huwa wa Abu Bakrin saaniyan ginnaaw gi ba mu newee foofu kon dafa bëgg wax lan que ne moom ginnaaw bi nga xam ne ci la euh, euh, euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy jour bi ku faaru kuffaaru Quraysh ni dajaloowe ba jël seeni décision yonent bi aleyhi salaatu wassalaam suñu boroom da ko wan li nga xam ne moom lañuy teg comme plan léegi moom mu daal di fay jóge moom alayhi salaatu wassalaam euh, daldi dem ci xaar bi directement mooy ne jaarul jaarul fan jaarul kër Abu Bakr direct dafa dem ci xaar bi daldi fay nekk nekk fa mooy ci gorot boobu ci sawr daldi fay nekk nekk fa ba guddi gi weesu ba bëccëg ba mu tàngee jër mu daldi fay jóge ba mu fa jógee nag ci la daldi ñëw euh, nekk fan jóge fa daldi ñëw kër Seyna Abu Bakrin radiyallahu taala mu nekk fa ba guddi ci bi naaj wi tàngee fa lañ nekk ba guddi après ci lañu door a dem ci euh, euh, këf ka nu mu tuddati ci lañu door a dem ci grotte bi ndax texu imaam Ahmad bi rahimahullah riwaaya bi dane moom abdullah ibn abbas tashaawarat qurayshun laylatan bi makkata fa qaala ba'duhum moom dane waa quraysh dañoo daldi daje benn guddi foofu la ci makka am ñu ne fekk mooy ñii nañ ko yeew ñiine nañu ko ray ñii ne nañ ko génne nee na yonent ba fattala allahu nabiyahu sallallahu alayhi mu ne fa baate aliyun salaam suñu boroom wanko ko seydna ali daal di fanaan ci lalam yonent bi alayhi wa xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta lahiqa bil ghaar yonent bi alayhi salaatu salaam génn dem ci xaar bi mais bu dee ci tex bi nii ni mu continuer amul que ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa génnaat mooy ne loolu euh, compréhension la boo xam ne man na man nañ ne moom la ci imaam euh, euh, az-Zurqaani jële moo tax mu ne wa afaada ndax dafa euh, boole texte yi bii nii ak lan ak bi nga xamante ne nii mooy yu imaam Ibn Hisham bi nga xam ne mooy bi imaam Ibn Sa'd indi que après mu génn fa xaraja yonent bi alayhi salaatu wa génn ànd ak Seydina Abu Bakar fa xaraja min xawxatin li Abi Bakrin fii zahri bayti mu génn jaar ci benn porox ndoll ak Seydina Abu Bakar moom imaam euh, az moom mu ne fa afaada annahu tawaara fiihi loolu dañ ci jànge kën a yonent bi salaatu wasalaam dafa nekk foofu nëbbatu ci biir gaar bi hatta bakara ata Aba Bakrin minhu jéege ci gaar bi ci ci ci xaar bi muy ci xur woowu xunt boobu dikkal Seyna Abu Bakar fii nahri dhahira fekk boobu njolloor muy riwaaye imaam Ibn Ishaq bi gisoon ak bu Seyna al bu imaam al Bukhari bi moom loolu la ci jële nee summa ginnaaw gi xaraja ilayhi mu génn demaat ci montagne bi huwa wa Abu Bakrin thaniyan moom ak Seyna Abu Bakar beneen yoon loolu moom la gis te moom la dëgëral que ne kon yonent bi alayhi saar salaam dafa génn bi ko bi mu rombee waa Quraysh bàyyi leen fa sotti seen bopp yi suuf dafa dem ci raar bi fa la nekk ba ca bëccëg ga ca njolloor nga mu daal di dem kër naa Abu Bakr waaye daal di fay demaat euh, waaye insha allah loolu am na li ko gën a dëgër mooy li njëkkoon a wax mooy li ma Ibn Ishaq siyaaq boobu kënee bi mu jógee fële dafa dem ñun lim def lañ def mooy dañu tirer ci événement yi ni mu demee te lool li lay wan ne premièrement xam nga wax naa la ne xadis boobu ku mel ni imaam az-Zurq euh, euh, euh, al-Haythami moom nee na problème bi ci raawi yi am na koo ci xam ne dafa am problème ah bu dee ne imaam al-Hafiz ibn Hajar ak imaam al-Hafiz ibn Kathir ñoom dañ ne bu xasan la mais. ndax ndax lan moo tax euh, euh, ndax riwaaya bii nii nii bi imaam az euh, wax mooy ne te te ñu waxoon ko léegi bi mu ne hatta lahiqa bil ghaar bu imaam Ahmad boobu bi mu ne te imaam Ahmad solo na bi sanadin hasan moom mu ànd ceeg ñoom ba léegi baax na mais riwaaya bi dañu wa baatal mushrikuun dafa continuer bi mu ne yonent mi alayhi salaam dafa dem ci grotte bi ne fa mu ne mushrikuuna yi di yéeferu Màkka yi bokkaalekat yi ñoom ñu. passé seen gudd gi yaxrusuuna aliyan bi surveille sayna ali foog ne leen ci biir ali saab saab te du moom mu ne fa lamma asbahu bi ñu xëyee nag saaru ilayhi ci lañu dem gis ne ali la raddallahu makrahum bu yàlla daal di leen delloo gin jaa boni delloo li nga xam ne moom la ñu fexe fa qaalu ñu ne ayna saaxibu bi ñëwee ñu ne ko ana sa anasa sa mbokk anasa waa ji mooy muhammad lañu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko laa adri sayna ali ne xaw ma mu ne faqtasu athara ñoom ku faaru Quraysh ni ñu ñu daal di ut li alxaafa di def nga xam ne ñoom empreinte lañ man mooy ne nit bu doxee fii ak ay tànkam dañ koy man di topp ba xam fa mu jëm te dañuy xam ne tànkam la ak lu tànk yi bari bari faqtasu ñu daal di cu daal di wër wu jeexitalu tànk ko alayhi salaatu wassalaam mu ne fa lamma balagul jabala ixtalata alay bi ñëwee ci foofu ci montagne bi affaire bi daal di lëbujoo ci ñoom gis nga riwaaye bi mooy ni moom tuddul pourtant lii muy tudd ba mu fay nekk yonent bi alei salatu wasalaam comme niñ koy gën a leeral ak riwaaye imam al Buxaari bi day wane ne mook Seydina Abu Bakar fa neewoon mais bu dee riwaaye bii lañ topp mooy ne yonent bi alei salatu wasalaam fa nekk fa te suba ga ba kuffaaru Quraysh ni bi fajar jotee ñu gis ne du moom Seydina Ali la arabu gisuñu ko dañoo ci saase lañ ut ñoo xam ne ñooy xool empreinte yi tànk yi ba topp ko ba ci xaar bi ñu dem foofu mais kon loolu te tamit dafa am yeneen yuy wane ne affaire bi siyaaq bi muy kon ni mu demee nii nii imaam al-Surqaani wax amaana du li gën a dëgër ndax lan am na leneen li imaam Ibn Hisham rahimahullah wax mu ne moom Ibn Hisham wa haddathani ba'du ahli al-ilmi mu ne lenn ci boroom boroom xam-xam yi dañ maa nettal anna al-Hasan ibn Bas al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri mooy imaam Hasan al-Basri an moom dane intaha rasulullah yonent bi alayhi salaatu salaam dafa dem ak wa Abu Bakr ak Seydina Abu Bakr ilal ghaari laylan ci biir grotte bi ak guddi fa daxala mu dugg Abu Bakr Seydina Abu Bakr daal di dugg radiyallahu anhu qabla rasulillah avant yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa lama fa mu daal di làmb gaar gaar bi grotte bi testé ko daal di koy fouiller xool ndax amul par exemple comme comme rabu rab buy bu buy bu nekk ci biir comme ay gaynde ay segg ak waaye tamit li yanzura afiihi sab'un aw hayya ngir lan moo tax mu mu mu moom mu ne ndax dañ yonent bi alayhi salaam bi ñu àndee ba ci buntu gaar bi Seydina Abu Bakar da koo xaarloo ci buntu bi ngir moom mu dugg xool bu dee loo xamante ne luy gaañe la mu njëkk dal ci kawam bu ko defee yonent mi alayhi salaatu salaam mucc mu ne li yanzur afihi sab'un aw hayya ngir mu xool ndax amul animaux feros ko gayndeeg ay segg ci till yu mel noonu aw hayya wala jaan yàqi rasul rasulallah sallallahu alayhi wa mu nekk koo xam ne da doon nekk koo xam ne da doon euh, euh, euh, di protéger yonent bi ak bakkanam ak boppam moom Seydina Abu Bakr loolu imaam al-Bayhaqi daal na koy solo ci ad-Dalaa'il imaam Ibn Hajar rahimahullah ci al-Fath mu ne loolu dafa bokk ci min ziyaadaat Ibn Hisham an al-Hasan al-Basri balaagan mu ne lii dafa bokk ci yi nga xam ne imaam Ibn Hisham moo ko yokku mooy ci siira bi mais balaaxan mooy da ngay gis ne mooy ne càllale bu dee côté càllale dëgërul ndax kenn ñenn ci borom kenn ci borom xam-xam yi daal dina may nettali mu jële ci Seydina Hasanul Basri en plus foofu dafa am inqitan mooy ne après ab jàllul léegi euh, na ko noonu euh, am na loolu noonu mooy ne wax ji même bu dee ne danga naan affaire bi dëgërul kon nan lañ ciy sukkandiku ma ne la waaw ba léegi léegi mais riwaaya imaam euh, euh, euh, kii bi imaam al Buxaari bi rahimahullah bi ne mooy biñ nekk biñ doon gis bi nga xam ne mooy gën dëgëral première façon génn biñ la waxoon que ne bi mu fa génnee jóge këram sotti ci boppu ko faaru Quraysh ni suuf dafa dem jaarul ci benn xaar mais dafa dem fan ndax dafa dem kër Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu ndax même fii nii riwaaya imaam Ahmad bi même loolu mën nañ ne waaw summa laxiqa bil ghaaribi mooy bi mu nee dafa génn wa xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta laxiqa bil ghaar ba ni muy dugge ci montagne bi mais foofu mooy ne diggante boobu waxu la li fa nekk te loolu dafa am même bu dee ne almaskuutu fii ci riwaaya bi mooy tudduñu mooy xew-xew bi xew ginnaaw bi mu génnee këram ak bi mu ñëwee ba ci ghaar bi loolu nag yeneen dañ naan yeneen riwaaya moo ñu ko leeralal bokk na ci riwaaya yooyu li nga xam ne moom la imaam ibn euh, ibn Isaaq wax ne loolu moom da ko wax balaaxan lu mu jottale ko mais euh, riwaaya lii gën a dëgëral waxu imaam ibn Isaaq boobu kuene yonent bi alayhi salatu wassalam lamma ajmaa bi mu jëlee décision ngir génn ataa dafa dikkal Seydina Abu Bakr doomi Abu Quhafa ñu ànd génn ci porox ndoll boobu ci këram ci ginnaaw këram summa amida ilal gaari bi sawr ñu demandoo jabalu sawru foofu ci gaar bi lan mooy dëgëral lool mooy li imaam al-Bukhari solo rahimahullah te mooy xadis bi ñu gisoon boobu ba léegi te mu gudd bu yaa Aïsha radiyallahu ta'ala anha ndax dane yaa Aïsha radiyallahu anha ginnaaw bi nga xam ne ci la tudd ne ci la yonent bi alayhi salaatu ñëw wax yonent bi wax Seydina Abu Bakar que yonent yàlla jox na ko ndigal ngir mu dem lool ci naxaru zahira la boobu mooy mont kii bi jant bi mu ngi woon lan léegi jant bi nekkoo au jàppal mu ne ci lañ ko waajale mu ne yonent ma saa saam jëlal ci suñu sama ñaari waruwaay yi bu la neex léegi ginnaaw gi ñu defaral ko ëmb bi nga xam ne moom lañuy ñuy yóbbu ci yoon bi seen provision pour ki nga xam ne mooy ñoom ñaar ñi war a voyage yi dem fii ba Madina ala saakini afdalu salaatu wassalaam xam nga loolu loolu jëlul loolu jëlul quarante cinq minutes wala jëlul sax mooy xam nga au zénith fii jant bi ne mooy ne taabu bu gudd la entre foofu gudd guddi gi te ginnaaw gi yaa Aysha radiyallahu anha ne bi euh, sayyidatu Asma takkee kii bi gisul lu mu ko takke mu dagg li mu doon dëgërloo takk ko ji mu ne summa lahiqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa abu bakrin bi xaarin fii jabali thawr fa kamanaa fii salaasa layaal ginnaaw gi seyna abu bakrin yonent ma lay saab saab ak seyna abu bakar dal di dem ci benn montagne bu nekk foofu ci thawr ñu nekk fa làqatu fa trois guddi mooy ñetti guddi ñu nekk fa loolu mooy wane ne affaire bi guddi la ndax génn bi bu ñuy génn buñ génnee noonu gaa dañ leen gis ci bëccëg gi noonu yonent bi salaam ba muy dem sax bi muy génn di ñëw ci guddi ci bi muy ñëw ci bëccëg gi kër Seydina Abu Bakar lan la mutaqanni'an waaye da koo gis ne Seydina Abu Bakar hada rasulullah kii de ndaw yàlla li alayhi salaatu wassalaam mu ngi nii di ñëw mutaqanni'an mu ngi muur bopp bi loolu benn la te bul fàtte ne instant bi kuffaaru Quraysh ni ñoom ñu nga taxaw di xaar te léegi mooy ne boo fi yàggee mooy ne mbir mi euh, xoola ndax boo ne woon ci suba ga la xoola ci suba ga boo ne après bañ bañ fa taxawee bañ ci mais foofu fa lañ gën a accentuer recherche yi ca suba ga bañ ñëwee xool buy Seydina Ali ibn Abi mais jour boobu ci lañ gën a es accentuer recherche yi yonent bi alayhi salaatu wa salaam di jóge foofu jóge ci xaar bi di ñëwaat kër Seydina Abou Bakar loolu leer na mooy ne fépp la ñuy cadrer rawatina kër goo xam ne këru ki mu ginoon a ki ginoon a ànd ak moom baax na ba laylatul isra wal mi'raj lañ leen def ñoom dañoo lalan dañoo bàyyi ba ba yonent ma saam saam ne dem na mais lan mais Seydina Abu Bakar lañ dem demuñ ci Seydina Ousmane ne ko radiyallahu ne ko dégg nga sa waa ji wax déedéet Seydina Abu Bakar lañ dem ndax xam nañ ne mooy kim ginoon a taqalool taqalool ginoon na nekk ki nga xam ne moo doon kim àndandoowam bi gën a mag looloo tax ñoom dinañ ñëw këram te loolu dinañ ko gis soit ndax heure bii dañuy bañ mu gën a gudd ci jataay bii di ñëw luy gën a dëgëral lii euh, loolu riwaay boobu sax imam ibn Sa'd balaaxan la ko nett la ko la ko solo mooy dane mooy balaaxan mooy loo xam ne dane da ko kii da ne fa xudditu an asma mooy bokk yi nga xam ne day gën a dëgëral euh, wa gine après la te loolu moom la riwaaya saxiix bi wane këne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax dane lan yaa euh, imaam ibn Sa'd fa xudditu an asma radiyallahu taala anhu pour wan la ne accentuation gars yi ni recherche yi ginnaaw bi leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam rëccee ndax loolu lañ doon tiit ba moo taxoon ñu gaaw def seen réunion bopp mu ñëw taxaw ñu taxaw buntu këram mu rëccaat leen problème am mooy ne est-ce que xalaat nga ne kuffaaru Quraysh ni bu doon tey ñu ñuy def dañuy quadriller zone bi yépp di filtrer les entrées ak sorties mais Quraysh loolu lañ def fépp lañ teg lañu sànni te loolu yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam xam na ko te comprendre na ko loolu moo tax Seydina Abu Bakar Euh, mu ne ko ñu nekk ci xaar bi ñu nekk ci montagne bi trois jours yoo xam ne leer na ko ne recherche yi dañ ciy gën a accentuer dañ leen ciy gën a fula di di seet bu baax dootuñ bàyyeeti dara lu dul dinañ ko fuye loolu la xam moo tax ñu nekk ci xaar bi trois jour kon kay du rëcc foofu dugg ci xaar bi ba pare génnaat bi ñëwaat di àndaat ak Seydina Abou Bakar bi demaat te loolu am na yeneen riwaayu yu bari yoo xam ne insha allah dinañ ko ñëw ndax du fi xëy ah pour wan la loolu imaam ibn Isaaq fa huddithu an Asma bint Abi Bakr nettali nañ ma ci lii mooy dëgëru ci mu jóge ci Seydina Abu ci Asma di doomi Seydina Abu Bakr radiyallahu anhuma di doomam jooju annaha qaalat lamma xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakrin radiyallahu anhu ataana nafarun min qurayshin fihim abu jahl ibn hisham fa waqafu ala baabin ala baabi abi bakrin fa xarajtu ilayhim fa qaalu ayna abuki ya binta abi bakr qaalat laa adri wallahi ayna abi qaalat fa rafa'a abu jahlin yadahu wa kaana faaxishan xabiisan fa latama xaddii latumatan taraxa minhu minha qurti c'est imaam ibn Isxaaq mu ne nettali nañ ma ci Asma di doomi Abu Bakr radiyallahu anha huma wa ardaahuma mu ne bi yonent bi ak sama baay Abu Bakr génnee ba dem ci montagne bi ci grotte bi foofu mu ne ataanaam nafarun min Quraysh dafa am benn mbooloo ci waa Quraysh yu ñëw ñëw nañ këram mu rëcc ñu dem dañ naan premièrement tiens kër Abu Bakar la war a dem bu dee fenn fu muy dem ci waa ci ci dëkk bi Quraysh fii kër xaritam bi la jëm nee na mbooloo mi daal li ñuy dikkal fii bokk na ci mbooloo moom ci waa Quraysh Abu Jahl ibn Hisham bi Abu jël di doomi Hisham alayhi la'natullah mu ne fa waqafu ala baabi Abi Bakr ñu ñëw taxaw ci buntu kër gi fëgg nee bi ñu ñëwee agsi ma génn ñëw fa xarajtu ilayhim ma ñëw dab si leen ñëw fa qaalu ñoom ñu ne ma ayna abuki ya ya bint abi bakr ne ma eh yow ana sa baay yow xoola ñeewuñ ko ana yonent bi alayhi ana muhammad alayhi salaatu salaam mais ana sa baay na xam nañ ne ñoom ñoo gënoon a xam ne yonent bi alayhi salaam li muy def mook Seydina Abu Bakar ñoo bokk lu ñuy def moo tax ñu agsi ne ko lan ayna abuki eh ana sa baay yow yow yaa binta abi bakr yow doomi abi bakar wax yaw ju jigéen ana sa baay qaalat asma nee ma ne leen radiyallahu anha la adri wallahi ay na waat naa ci yàlla xaw ma fan la sama baay dem qaalat nee fa rafa abu jalin bi mu waxee loor abu jalin ci benn mbéj rek fëgg ko ko mu ne wa kaana fahishan mu ne te abu bakr ci eh, eh, abu dafa nekkoon ku bon ku yées te bon la woon xaliif la woon ku yées te bon ku bon fa latama xaddi mu fëgg ma ndej sama lex bi tër lat ma tan ndej ndej moo xam ne la ma tëgg taraxami naa xórtii nopp bi ma soloon dafa naaw jaar fële ndax ndejum abu jalin tër la ma dóor ci lex kay loolu mooy walaa xamoo fi sa bàyyi ne te yaa ko gën a xam dóor mbéj ba jaaro bi naaw jaar fële lii day wane gis nga gaa yi mooy ne fépp lañu cadrier mooy ne fépp lañ demoon di chercher loolu moo tax insha li kële mooy li imaam ibn Isaaq wax loolu mooy li gën a dëgër te loolu xadiis yi koy wane dafa bari këne euh, noonu ndax ndax yonent mi alayhi salaam ndax euh, waxu imaam az-Zurqaani bi rahimahullah mooy ne dafa jóge ci xaar bi ci diggu njolloor gi léegi ci la li imaam al-Bukhari yi doon wax xewe fa la nekk ba ci guddi gi mais Quraysh dofut Quraysh mais seetlul mais loolu te loolu du ay léegi rek la xew de ku képp suspect bu nekk gars yi ca kër dañ koy bàyyi noonu waxuma laa ca suba ga suba ga suba ga yow mbir mi ci guddi gi la xew ca suba ga gars yi seeni seeni surveillance ci kër googu këru suspect gu mel euh, du ñu ko def gars yi du ñu def loolu te moo tax gisoo ni ñu toje ba ci ci riwaaya bii ni li imaam ibn Sa'd wax ni mu fëgg ni ñu fëgg ndeg ci lexu asma bi ba jaaro ba naaw ndax ñoom duñu te Quraysh te diñ koy gisee ci jataay yii la ñëw mais dinañ gis yan plan lañ tegoon ak naka lañ ak accentuer gis nga recherche bi nekkul woon waa Quraysh rek de dañu mujjoon ba gis nga waxuma la ñi nga xam ne ñooy nekk ci biti ci àll yi éleveurs yeeg yooyu ak ñi nga xam ne sàmmkat yeeg ñi nga xam ne dañoo dëkk ci oasis yi Quraysh dañoo demoon ba foofu di leen wax ne leen yéen ñépp lañuy wax na ñépp taxaw ngir jàppal ñu ñu soxla xam nga ne kooku du bàyyi kër gu mel noonu moo tax wallahu taala alam li gën a dëgër mooy ne yonent mi alayhi salaatu nii la deme li ñu njëkk a wax la te muy siyaax li imaam ibn imaam Muhammad ibn Isaaq rahimahullah wax que ne yonent mi alayhi bi fanaane néegam boobu bi mu ne Seydina Ali radiyallahu fanaan fa te Seydina Ali radiyallahu nekkuloon dafaa fanaan noonu rek ngir fanaan fa du lool rek a nekkoon mission moo tax imaam ibn Ishaq ne moom non seulement mu fanaan fa waaye wa amarahu yonent bi alayhi salaatu salaam digaloon ko an yataxallafa ba'dahu bi Makka ci riwaay boo xam ne balaaxan la ko solo mooy bu ñu war leen balaaxan rek mooy wérul mooy loo xam ne amul càll la ah mooy jote na ma te moom fekkewul woon jamono yi mu ne wa amarahu mu daal di koy digal alayhi salaatu salaam digal Seydina Ali radiyallahu ginnaaw bi mu génnee Makka an yu addiya hatta yuaddi an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam waaye pour it mu nekk fa li tax tamit gàddaayul topp ci lu mu gën a gaawe mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam da ko ne na fi des màkk gi mu daal di koy delloowal li nga xam ne mooy dénkaane yi ko waa Quraysh doon dénkaane loolu mooy seenu contradictoire gi gina contradiction gi gina ma yéen ci ngeen di yéen ak dee ak ray di ko ŋàññ naan ko waxoo fi dara dangaa tiiwag di koy wax wax yu ñaaw ba dem ba bëgg koo rey ku ci am alal ju baax moom du koy dénk moo tax moo ne allati kanat indahu linnaas ndénkaane yi nga xam ne mu ngi woon cerentimale saab-saab te nit ñi joxoon ko ko dénkoon ko moom imaam ni sax mu ne wa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laysa bi makkata ahadun indahu shay'un yaxsha alayhi illaa wada'ahu inda indahu lima yu'lamu min sidqihi wa amaanatihi sallallahu alayhi wa sallam mu ne te waa Màkka yonent ma lay saatu salaam amul kenn ci waa Màkka koo xam ne di nga am alal joo xam ne ragal nga ci alal jooj nga ñàkk ko bu doon tey dañ naan mooy banque bi gën a sûr Seydina Muhammad mooy banque bi gën a sûr ba tey ah, de toute façon mooy alayhi salaatu wassalaam waaw akbar mooy ne gis nga mu ne waa Makka amul kenn koo xam ne di nga am alal joo xam ne yaxsha alayhi am na lum ci tiit ne lii manuma koo denc ndax ma ko dencee boo mooy mu réer wala ñu sàcc waaye tamit duma ko dénk keneen ku ma xam lu da koy sàcc lu dul yonent ma saar saam lañ xam ne bu dem nekkee këram moom dina moom buñ ko ko dénkee niñ ko ko joxewoon la leen koy delloowaat moo tax ku ci am li ngay nekk moom bu rëyu l'islam yépp di ko saaga quand boo amee lu baax quand loo xam ne moom moom moom bëggoo koo ñàkk moom ngay ñëw na ko ah Muhammad nag alayhi salaatu wasalaam dencal ma lu taxoon li maa ndax li ñu xamoon ci moom min sidqi yi ci ak dëggoom wa amaanati ak ak kóoluteem dëggoo kóoluteem loolu la du la ñuy marchander kenn du ko jënd nit da wóor boo wóorul kenn du la wóolu ne nekk fi pourquoi gars yi wóoluwuñ ma quoi mais yow yaa yow lo nit nit sax war naa ruus ku xel war naa ruus di taxaw di wax lool nit ñuy dénk benn mbir kenn gars yi di la moytu yow kay waroo cee kaas war ngaa ruus a nekk fi naan lan moo tax wóoluwuñ ma ndax buñ la wóoluwul yaa tax mais ay pourquoi wóoluwuñ ma quoi. mais sa problème la yaa xullee yaa wóorul gars yi dañoo dof na nga foog ne pour lu la neex pour les plaisirs de tes yeux gars yi ñëw jël sa loo xam ne wóoluwuñ la di la ko jox dofuñu kenn du la jox dara da wóor boo wóoree gars yi dénk la boo wóorul duñ la dox dara koo xam ne dëgguwul ci lennam kooku ku ko jox sa mbir yaa ko yaa ko sànk yaa bëggoon mu sànk loolu moo tax euh, moom mu ne loolu ndax liñ ko xamoon ku ci am looy ragal mu réer moom ngay ñëw jox ko ko ndax liñ xamoon ñoom waa Quraysh euh, ci ak kóolu téem waaye ak dëggoom kon loolu mooy yi nga xam ne kon moom lañu gis tey mooy ne kon gis nañ fi mu génne këram sotti seen bopp suuf jàng saar eh, aaya yooyu dem ànd ak Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu ñu daal di dem ci xaar bi muy ci montagne boobu nekk benn grotte bu nekk ci jabalu sawrin ci eh, eh, montagne sawr léegi nag nan la yëf yi mujje